ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim dalika bima qaddamat aydiikum wa anna allaha laysa bidallaamin lilcabiid suñu boroom a ngay wax ci laaya bi ak juróom ñett fukk ak ñaar mu ne daalika boo gisee lii nga xam ne moom la tëkkoo yahuudi nga xam ne ñoo naan boroom bi dafa may dafa nekk koo xam ne boog dafa pauvre dafa ñàkk dafa aajowoo ñoom nag ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi woomal te ñoom ñooy ñi riche léegi nag suñu borom ak lim leen wax faat gi ñuy faat li nga xamante ne ni dina bind loolee ñu wax te dina leen ko di àtte ak faat gi nga xam ne moom lañ doon faat yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te boo légee dinañ leen wax ñu mos mbugal mu tar mi mbugal may lakke mu ne daalika gis nga boo gisee lii ñii ñu leen tëkkoo di leen ko bima qaddamat aydikum jógawul ci dara lu dul yéen yahuud yi lu dul ci li nga xam ne moom la jaal di jiital li nga xam ne mooy seen loxo ci lu bon wa anna allaha tabaram bi tabaraka wa taala laysa nekkul bi dhallaamin di aji tooñaakoon de lil lil abiidi ñeel jaam yi tooñut kenn wal iyaadu billah ku ne nag la nga jëf moom la lay fay de fa man ya'mal mithqaala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara képp ku jëf lu ma noonu ni poobar wala lu ko gën a suufe wala loo xamante ne moo gën a suufe atom ak lu moo gën a tuuti de boo ñëwee ci lu bon di ko fa fekk waaye bu dee lu baax di ko fa fekk mu ne alladina ba léegi façon yahuud yi doon wax ne yàlla dafa nay ñoom wala dafa aajo ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doy mu ne gaa yooyu ñooy ñi nga xamante ne nii alladina mooy ñi nga xam ne xaalu ñoom ñooy wax inna allaha bu ñu leen waxee ne kaay leen tuub duggu leen ci lislaam comme li ko yenn ci mufassiruuna yi di waxee nem bu dee ne rahmatullahi alayhim càllale yooyu moom dëgërul ndax ci al-Kalbi la jaar te al yi moom matrukun kazzab mooy dañ koo bàyyi ay waxam kenn du ko téye ndax waxkatu lu dul noonu la dee comme moom ni mu ko xamalee wax la ko daal di koy reconnaître jëfur ne moom lépp lu mu nettali ci Ikrima rek daal di waay càllaleen bu siiw boo bële ci mawlaanam na Abbaas mooy moom moo ko lëgëy moom moo ko créé kon kooku moom day waxam jar da dàq ganaar léegi daal waaye mooy ne kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon wax lenn ci yahuud yi di leen woo ñu naan ko ñun nag boroom bi moom daal moom moo ñu dig ne woon daal di dama patt ak ñun ne bu ñu gëm kenn ku fi ñëw suñu ginnaaw ginnaaw ñoom Seydina Muusa ñoom Seydina kii nii Sulaymaan ak daaw Daawuud ak Sulaymaan alayhimu salaatu wassalaam te ñoom sax Seydina Sulaymaan sax ñoom jàppewuñ ko dëgg-dëgg yonent ñoom yahuud yi wal iyaadu billah léegi daal bu ñu fi gëm benn yonent lu dul mu ëndil ñu ab ab màndarga loo xam ne moom la borom bi di wax lii suñu borom ne waxuñu dëgg de alladina ñoom yahud yooyu ba léegi ñooy ñi nga xam ne xaalu ñoom la ñuy ñoom ñoo naan buñ leen naan kaay leen tuub ñenn ci ñoom naan inna allaha dëgg boroom dëgg dëgg borom bi tabaaraka wa taala ahida ilayna dafa jël pacte ci ñun yahuud yi allah nu'mina nañu bu ñu gëm li rasuulin bu ñu gëmal benn ndaw benn euh, ku ñëw naan yonent la alayhi salaatu wassalaam bu ñu ko gëm hatta lu dul yatiyanaa mu dikkee ñu ëndil ñu bi qurbaanin ci loo xamante ne nii mooy lu ñuy def ngir yàlla moo am am xar wala loo xam ne dañ koy rendi ngir yàlla daal di koy mu sell leex nu ñoom seen ci seen sariya buñ masoon a def yooyu doon xurbaan yoo yële nga xam ne dañ ko doon def ngir jegeñoo jegeñu seen borom ngir jegeñ seen borom buñ ko masoon a def am mbay ak loolu gisoon nañ ca Qaabil ak Haabil mooy ne dañ koy teg léegi nag bu safara si ñëwee bi nga xamante ni moom la moom moom la yàlla nangu safara si di ñëw daal di koy lakk léegi nag loo le loolu nag loolu le la ni lañ ne ñoom seen borom moo leen jox pacte moo am pacte ak ñoom ne leen bu leen gëm benn yonent lu dul mu indil leen loolu le bi qurbaanin boo xam ne takuluhun naar loo xam ne daal lu sell la ngir jege ñu seen boroom bu ko defee nag mooy safara si lekk ko luy wane ne moom nangu na suu mooy sarax boo bële bu loolu amee nag léegi nag ngeen door a gëm suñu boroom ne qul qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo yéen ñii de qad jaakum rusulun dikkalul la leen ay ndawu yàlla alayhim salaatu wassalaam min qabli lu ma jiitu man rasulullah muhammad ibn abdillah alayhi afdalu salaatu wassalaam bil bayyinaati ñoom yonent yoo yële alayhimu salaatu wassalaam jiitu woon ma fi indi woon nañ leen lu leer ay màndarga yuy leer yuy wan ne borom bi tabaaraka wa taala moo leen yónni waaye sax wa billadi qultum gis nga lii ngeen ne naan qurbaan bii nga xamante ne nii safaraay ñëw lekk ko loolu am na yonent yu leen ko defal waaye waa léegi dama leen di laaj kon fa li ma qataltumuhum waa ana moo tax kon ngeen faat leen malgré loolu lépp comme que yàlla nee na yéen ne yàllaa leen jël patt ci yéen ne bu leen fi gëm benn yonent lu dul mu def loolu le waaye yéen yonent yi nga xam ne ñoom def nañ li ngeen laaj nii waa kon falima qataltumuhum mu wana lan mooy ndayu lan moo tax ngeen faat leen in kuntum saabiqin neem nekk ngeen ñoo xamante ne ngi ñu dëggu ngeen doon fa in kaddabuuk suñu boroom tabaaraka wa taala ne fa in ñoom ñii de bu ñu la weddee ñoom yahuud yi faqat daa fekk dëgg-dëgg ba weddi woon nañu rusulun ay ndaw yàlla alayhimu salaatu wassalaam min qablika lu yo fi jiitu woon yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yoo yële nag ñoom ñu weddi woon jaa wu dikkaloon nañ leen bil bayyinaati ci yu leer a leer a leer yuy wane màndarga kattanu sañ-sañ man-manu borom bi tabaraka wa taala waaye mandarga yu wane ne ñoom borom bi tabaraka wa taala di moo leen yónni wa zuburi indi woon nañ leen ay këyit ay téere yoo xamante ne nii yoo xam ne yu leer la wa kiwal kitaabil muniir ak téere boo xamante ne nii dafa leer naññ ñëw loo xamante ne nii comme ñoomin tawraat ñoomin injiil ak ñoomin zabuur yooyu yëpp daldi woon nañ leen ko yëndal de nga dem gëmuñu ci dara mu ne nag kullu nafsin kon nag yëgal leen ne kullu nafsin bépp bakkan rek dha'iqatul mawt mooy ne aji mos la li nga xamante ne nii mooy dee wa innama dëgg-dëgg tuwaffawna des na leen matal ujurakum seen pay yawmal qiyaama bésul taxawaay ba kon fa man zuhziha anin naar képp koo xamante ne nii daal nañ lay sori li nga xam ne mooy safara bu ëllëgee wow du xilal janna ñu dugal la aljana waa jooju de faqad faaz kooku de daal nay gañe wamal xayaatu dunya te gis nga nag dunduk àddina ji jege jiita doyadi nekkul illaa mataawul xuruur lu dul peño poñatum loo xamante ne waraate la de mu ne la tublawun na waat naa ne man seen boroom tabaaraka wa taala kene dines nen leen nab nattu fii amwaalikum ci seen alal yi wa anfusikum ak ci seen bakkan yeeg seen bopp wala tasmaawun na te yéen jullit ñi mooy lii moom boroom bi moom moo ko décrété kenn manu ci as lëf képp koo xamante ne nii dund nga ci kaw suuf ne yow da ngay doxal ngir borom bi tabaaraka wa taala na la leer ne ay nattu dina la fekk ci loolu lële loolu borom bee ko wat te moo ko def te waxoon na ko ci suuratu tabaaraka comme ni nga xam ne noonu lañ ko fàttale ko woon ci jana ci jotaay yéen na le mu ne kon dees na leen nattu fii am waalikum ci seen alal yi nga am say magasin suñu borom ne fuuf affaire yi léegi nag wala am ñoo xamante ne nii daal commerce bi doodu mbir yi daal yépp tagatémbe yu mel noonu du ñàkk ci njaay waaye du ñàkk ci économie noonu lay demee ak ci sa koom-koom wala sa tool nga jekki nawet bi ren moom daanaka dara doxul waa mbir yi doxul moom suñu borom ne loolu lépp nag maa leen ciy nattu wa anfusikum waa ci seen bopp di leen teg ay façon feebar ay yoo xamante ne nii da ngeen di am ay feebar ay wokk léeg-léeg sax am seen cër boo xam ne day dox suñu borom de loolu lépp maa leen koy def de di leen ko nattoo wala tasma'unna tawaat naa ne di ngeen dégg de min alladina utul kitaab ci ñi nga xamante ne nii ñoom lañ joxoon téere lu leen fi jiitu woon min qablikum ñi joxoon téere ñu jiitu woon leen waat naa ne di ngeen dégg ci ñoom wa min alladina ashraku waaye di ngeen dégg tamit ci ñi nga xamante ne nii ñooy yéeféer yi comme yéeféer ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi comme waa Quraysh ak seen mbokk yi gaa yooyu bokkaalekat yi anan ak yi ran gu bare bare bari loolu moom loolu la lii moom mooy sunnatallahi ala al-ard mu ne nag bu yii yëpp xewee mooy ne lan yéeféer yi di ngeen dégg ci ñoom non seulement di nga am ay nattu ci sa alal ci sa bopp waaye ñi ngay dundal muy ñi nga xam ne bokkuñoo yow li nga gëm dinañ la diaboliser dinañ la yekkal loo xamante ne du sa ndap comme niñ ko fi waxe woon lu nekk dinañ la ko wax ngir lan daanaka ko la xamul sax di leen déglu dañuy foog ne sawaay mosro sawaay moom xanaa kay doomu aadama waa ji xanaa daal gaynde sax ko tane ndax sauvage gi mu sauvage ndekete yooyu yépp mooy ay lor la yoo xam ne moom ngeen di dégge ci ñoom ñu leen di diaboliser daanaka daanaka nit ñi dañuy considérer sax xanaa ku nekk jullit bu mel ne moom bu bu topp yonent bi saa saam reetaan sax waru koo def wala di fo sax buñ ko gisee dañ naan dañ naan xanaa lii tay man la ne loolu yépp mooy di lool nag ay adan la ay lor la yoo xam ne di ngeen ko dégg ci ñi nga xam ne façon athée ñi nga xamante ne nii ñooy yahuud yi chrétien yi ak ñi nga xamante ne nii ñooy bokkaalekat yi mu ne nag wayin tasbiru waaye loolu lépp li muy metti metti tey bu ngeen muñee ta sax